kon ñu ñëw ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ñaar téeméer bi ak juróom fukk ak juróom ñeent nga xamante ne kon ci suñu jataay bii ñu génn gisoon nañu masaalam mooy waajoo jële nga xamante ne nii muy Namruud ibn Kanaan ba nga xam ne moo doon dàgg santeeg Seydina wa mawlaana wa xaliilu rabbina ibrahimu alayhi salaatu wassalaam ci mbiru yàlla ak fa nga xam ne noonu la mujjee woon kon nag suñu borom di continuer ne baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim aw kalladi marra ala qarya mu ne walla misaalam mooy xoolal jëlal sa bët daal di koy sànni la waxoon ca waaja doon dàggesanteeg seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam walla rek ci waa ji nga xamante ne nii moom lay wax nii léegi nag mu ne aw wala boog xoolal ca waaja nga xamante ne nii kalladi ka nga xamante ne nii moom de marra dafa romboon ala qarya ci ëpp dëkk voilà moom dafa romboon ci ab dëkk boo xamante ne nii wahiya yi am na nag ñu ne kaaf bi zaida la mooy rek walladi mooy ka nga xamante ne mooy aw kalladi bi nekkul walla mooy ka comme ka nga am ñu ne bu dee ñi nga xam nañ ne zaida la mooy rek comme si kaw aw comme ni nga xamante ne waaja nga xamante ne nii marra dafa romb ala qaryatin ci ab gox benn dëkk am ñu ne gox boobari mooy Iliya moo doon Palestine moo doon Jérusalem bi nga xamante ne nii keroog ca la ko buxtu nasar daal di yàqe daal di koy daal di koy toj yàq foofule ñu ne nag am nañu ne dëkk boobale la am nañu ne déedéet mooy dëkk ba nga xam ne uluf yañ doon wax fan yee nga xam ne ay junni lañ woon daal di génn dëkk ba suñu boroom ne leen muutu ne dëkk boobale la léegi daal lu mu ci man di doo allahu taala alam léegi alladi waa nga xam ne moom marra waa jooju mooy kan loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim <coughs> dañu cee wuute am na ci ñoom ñu ne seydina wa mawlaana la Uzayr muy seydina Uzayr am na ñoo xamante ne loolu lañu wax te wax la joo xam ne jëli nañu ko ci mawlaana ali ibn abi taalib ak ñoom seydina abu aliya ak ñoomin ikrima ak sa'id ibn jubayrin ñii ñépp ay taalibe lañu woon mooy ñi ñu mujjee wax muy ikrima ak sa'id ibn jubayr ay taalibe la woon ci mawlaana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhum am ñeneen ñu ne comme Wahb ibn Munabbih ñoom ñu ne non non non ñoom jàppuñ ne Uzayr la de waaye Armiya la mooy Armiya la de léegi loolee moom la wax bu wax ak ñoom in Mujaahid ak ñu mel ni ñoom am ñeneen nag beneen wax di ñetteel ñu ne non non waa ji ab waaj la woo xam ne kii ab yéefar la woon boo xam ne da doon sikki sàkk ci borom bi ndax mën naa dekkil nit ñi wallahu ta'ala a'lam <clears throat> suñu boroom nag kon ne comme misaalam waaja nga xamante ne nii wala xoolal rek comme waaja nga xam ne marra moom de dafa romboon walla comme waay waa ji nga xam ne dafa romboon ala qaryatin ci gox wahiyata mu nga fekk xaawiya mu nga wéet gox la boo xam ne dëkk la boo xamante ne nii daanaka mbindeef newatu fa woon mooy gental nañu ko de lakk nañu ko daal di koy taal wahiya xaawiyatun ala urushiha mooy ne moom rot na gent na nga gis téeg yaak téegu ne néeg baag yooyu yëpp daal dinay rot mur ya daal di wadd léegi nag noonee la dëkk ba mel moom noonu la rombe dëkk bi fekk dëkk bi daal wuuli tabax yu daanu kii yëpp lépp yàqu léegi nag bam fa rombee mu ne way mu ne qaala mu ne annaa yuhyi haadihi llahu ba'da mawtiha moo waay naka bu dee ki ne moom day sikki sàkk ki ñi mu wax bi mujjee wax ne ñoo kooku ab yéefér bu doon sikki sàkk la woon loolu kon mooy nii rek la demee mooy annaa moom da doon sikki waay naka yuhyi lay dekkile haadihi dëkk bu gent bii nii te daanu te lépp màbb te ràpp nii nan lañ koy dekk nan la ko haadihi yuhyi laahu na ko la ko boroom bi tabaraka wa taala yuhyi haadihi laahu ba'da mawtiha moo yàlla lay dekkile dëkk bi ginnaaw bi mu gentee nii yàqu nii fa amaatahu llah léegi lool mooy bu dee ki ne la bu dee Seydina Uzayr la alayhi loolu kon laaju ko ti laaju di laaj est ce que yàlla man na non daa bëgg gis yaqiin ci bëtam nan la ko borom bi di defee comme ni nga xamante ne nii noonee lañuy gis ci laay bi ci tegu Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam bi muy laaj laaj bu mel nii walla bu dee yonent la moom ak ñooñu moom kon affaire bi loolu ya la tekki mooy laaju ko ndax sikki sàkk déedéet waaye mooy ndax borom bi tabaaraka wa taala wan ko xolam gina dal comme ni ko Seydina Ibrahim di waxe alayhi salaatu wassalaam ci kanam kon nag ñu borom ne bi muy laaj loolu le naan moo ndax yàlla waaye naka la boroom bi tabaaraka wa taala man de bëggoon naa xam naka la borom bi di dekkile lii nii dëkk bii nii ginnaaw bi mu géntee fa amaatahullah ca saase boroom bi tabaaraka wa taala daal di koy faat roof ko faat ak ak dee mi ata amin saa at mooy téeméeri at mooy moom daal fi mu ko waxee la ko borom bi roof ak dee léegi nag téeméeri at mu nekk noonu dee summa ginnaaw gi nag baasahu mu yebal ko mooy mu daal di koy dekkil xaala bi mu ko dekkilee nag mu ne ko kam labista boroomam daal di koy laaj ne ko mu yow lu yow ñaata ñaata ñaata ñaata tàng def fii ñaata tànga passé fii nii xaala mu ne labistu man de moom passé naa fi te sax naa fii yow man benn bés kese laa fi def aw banda yow wala bu bare moom moo moo bu baree ba bari benn bés wala boo xaaju bés ci lool daal mooy moom laa fi def xaala suñu boroom tabaraka wa taala ne ko balli am ba des labista yow de daal di nga fii fee yàll di nga fiy sax daal di ngay sax fii miata am def nga fi téeméeri at yow téeméeri at nga fi nga journée wala demi journée nga fi def yow xanaa naan benn bés walla xaaju bés yow xanaa xamoo ne téeméeri at cent ans def nga ko fi de fantur boo ci bëggee am nag lu la gën a leer fantur xoolal ila ta'amika ci li nga xamante ne nii <coughs> mooy sa ñam wi nga yoroon du daga doon voyage yi di dox yoroon sa provision moo la indi woon ba fii walaa mooy sa yóbbal sa lekk xoolal kon ilaa ta'amika ci sa ñam wi nga xam ne moom nga yoroon de wa sharabika waaye sa ndox mi nga xam ne moom nga yoroon ngir di ci naan lam yatasanna du benn ci ñaar yooyu yoo xamante ne nii li jamono ji gudd gudd gudd benn soppi woowu ko ci lekk ga fënaxul lekk ga daldiwul forox waaye it yàquwul ndox mi it mooy ay verre de ne sax yoo yoog wal ndax njaan yoo yële dugguñu ko te tamit soppeekuwul malgré def na fi téeméeri at ndox meeg lekk mii léegi moom la naan lam na léegi nag ne ko nag wanzur ta na nga xool ilaa ximaarika sa mbaam bi nga waroon te àndoon ak moom du moo di ba fii xoolal sa mbaam nii wali najalaka aaya ngir ñu def ko ñu def la yow aaya muy màndarga boo xamante ne sa histoire ak yow li la dal mu nekk loo xamante ne nii nit ñi dañ ci xame sañ-sañ kattan nag man manu borom bi taba tabaaraka wa taala nga xamante ne ni mu la def faat la téeméeri at dekki la naka noonu rek noonu lay dekki la ñi nga xamante ne ñoo génn àddina mu nekk laaya mu nekk na mandarga de linnaasi ngir nit ñi nga xamante ne nii dañuy sikki sàkkata dañuy weddi dekki dee wandur mu ne ko xoolal ba léegi mooy dafa xool mbaam bi gis mbaam bi dee walla mbaam mi moom fënëx na moom ba dee dee léegi nag bi nga xamante moo tax mu naan ko wandur ilaa ilaa ximaarika xoolal sa yaxu yaxu mbaam mi du mbaam bi abu ay yax kese nga gisati sa mbaam mi moo tëdd lii tëdd nii yax yi ngay gis sa mbaam mi la woon moom nga doon war a léegi nag xoolal yax yi kayfa nunshizuha naka laa koy yëkkatee di ko dekkil par benn benn yax yi di composé wu waat tànk yi daal di jóg daal di defar waat léegi nag yax yi ci jóge woon yeneen yi daal di ñëw composé wu biir bi yax yi nekk ci bu yeeg li nga xam ne mooy faar yi ñëw duggaat bu nekk defaat ni mu def ngay xool processus bi xoolal ni nga xam ne noonu laa koy defee sa borom man sa boroom léegi kay kayfa nunshizuha ni may tegale yax yëpp dal di jóg ba nekk mbaam bu taxaw léegi nag summa ginnaaw gi nag naksuha lahma ñu daldi di koy solal nga gis yàpp wi mooy suux wi walla suux wi la ñuy wax suux <laughs> voilà bu dee doomu aadama suux la ñuy wax waaye bu dee yàpp mooy dara mooy deru xar yeeg façon yooyu mbaam yàpp mbaam kenn du ko lekk dafa xaraam voilà summa nag suuxaa nga gis ñu koy solal di ko di ci defaat li nga xamante ne nii di tëggaat li nga xamante ne mooy yàpp wi di duggaat ah pooj bi di formé waat bët bi di formé waat bopp bi te biir bi lépp di ñëwaat waa ji xool gis hii fa la maa tabayyana lahu ko mbir yi leereen naññ mu xool affaire yi nettaliwu ko léegi xaala mu ne a'lamuhu yokku bu dee Seydina Uzayr ak ñooñu <laughs> armiya ak ñooñu ah mooy ah man de moom yokku naa gëm hohoho yokku naa da sama sama xel gi naa dal waaye sama xol gin naa dal ilmal yaqin laa amoon léegi moom xaqul yaqin am naa ko mooy gis naa ko di ko dund nii suñu borom may na mu ma gis loolu le nan la koy defee kon nag an ni man de alamu bu dee yéeféer bi moom mooy